ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa man taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila Allahi mataaba kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya juróom-ñaar fukk bi ak benn ba léegi di wax li nga xam ne moo jikkooy ñi mën a ñooñ ñooy ay jaamam moom boroom bi fees del la yërmande muy ibaadu rahmaan kon gisoon nañ ci jikko yoo xam ne limoon na leen muy muy kontine mu ne walla waman ba képp koo xamante ne nii daal dinay tuub wa amila saaliha ginnaaw gi mu jëf-jëf yu baax fa innahu dëgg-dëgg mooy jëfoon loo xam ne safaan la ginnaaw gi nga jëf lu rafet jëf lu baax na nga leer ne waajoo jëre fa innahu kooku de dëgg-dëgg yatuubu ila allah mooy ki nga xam ne mooy dellu ci boroom bi mataaba ak dellu koo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala dina ko nangul tuubam googale walladiina ak ba ñoom ñooy ñi nga xamante nii laa yashhaduuna jour ñoom duñu seede mukk li nga xamante ne nii kàcc la de li nga xamante ne nii neen la di ko seede loolu duñu ko def mukk te bokk na ci yi nga xamante ne nii yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy tudd bàkkaar yu mag yi ba agsi ci moom mii di shahaadatu zuur dafa jóg taw gina toogaat ne alaa wa shahaadatu jour di ko répété naan alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen wa shahadatu zuur mooy maa ngi leen di moytandikuloo di seede seede goo xamante ne nii ci neen la du dëgg nga ñëw ay nit koo xamante ne nii leer la ne moo tooñ nga ñëw naan way comme que yow avocat nga nga fexe daal fuutal ko ay seede ba mu gañe procès bi wala nga ñëw naan way suuf si man seede naa ne diwa ko moomoon te leer na la du dëgg alal jam la ca di kese ne bu gañee moom la lay jox wala yeneen ak yeneen ay këyit lu ne nga daal di ciy seede seede yoo xam ne du suñu boroom neena yooyu noonu bokk na ci nga xam ne <laughs> yu yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wax bokk na ci yi nga xamante ne day natt boroom biir safara mooy dafay dugal boroom muy shahaadatu zuur mu ne ñoom ñii nag duñu seede li nga xamante ne nii azzuura ay kàcc ak i neen wa ida marru bil laghw te bu ñu rombee fërëbu bërëbu li nga xamante ne caaxaan la li nga xam ne day fëkk li nga xamante ne nii mooy xolu doomu aadama bi di ko dëddul dëddule ak li nga xam ne mooy tudd yàlla ak di xalaat boroomam tabaaraka wa taala lépp loo xamante ne mboosuur la lépp loo xamante ne day fëkk xolu nit ki ba dootul tudd boroom bi tabaaraka wa taala bu ñu ko rombee ak wax yu ñaaw ak wax yoo xam ne nekk ci divertissement boo xamante ne dara yàlla newu ji fàtteloo sa borom tabaaraka wa taala bu ñu ko rombee marru dañuy romb kiraama nga xamante ne mooy muruural kiraam nekk romb romb goo xam ne ni mu gën a tedde daal di koy dummoo yu dem seen bopp lañu leen lañuy def <coughs> mu ne walladiina ba léegi ñoom ñooñu de ibaadurrahmaan ñooy ñi nga xam ne ba léegi idaa dukkiru bi aayaati rabbihim dees leen fàttale daas leen waar dees leen buñ leen waaree daldi leen fàttali li nga xamante ne bi aayaati rabbihim ci laayaay alquraan yi laayaay seen boroom yi waaye yi nga xam ne ci alquraan ak yoo xamante ne nii ci kawnu bi ci ci li nga xamante ne mooy mooy li jëm ci suuf séeg loolu lépp bees leen ko fàttale fàttale leen aaya yoo xam ne def nañ loo xam ne jaaduwul wala boog njuumte la ñu fàttali leen wax leen ne ah xam nga ne lii de xadiis sàngam da koy tere wala alquran aaya sàngam da koy tere lam yaxiru alayha du ñu rot ba nekk ñoo xamante ne dañuy nekk ñoo xam ne siisu summan nekk ñoo xam ne dañuy tëx bañ a dégg dëgg gi ñu leen di wax laa yi ñu leen di wax wa umyaana te tamit duñu continuer ci bàkkaar yoo yële nekk ñoo xam ne dañoo silmaxa ci laa yi ñu leen di wax de li am ba des dañuy nangoo déglu waaye mooy jomm seen bopp kenn daal di leen waar doo moom ne mukk kii lu tax mu may waar gone gu juddu barki démboo njaay moom xaram maa ko xaru kii wam maa ko yooyu maa ko tudd nan la may waare ñoom duñu wax loolu de mukk duñu ko wax ñoom daal boo leen fàttalee laa borom bi tabaaraka wa taala duñu noot ko ñoo xamante ne dañuy rot dekk ñoo xamante ne nii dañuy continuer nekk ñu tëx waaye di gumba duñu ko def de dañuy déglu waaye di diglu li nga xam ne moom nga leen di dégtal ci alxuraan waaye nangu koo di ko xool nangu koo jëfe léegi génn ca la nga xam ne njuumte la woon ci ñoom mu ne walladina ba léegi ñoom ibaadu rahmaan ñoo ñële alladina mooy ñi nga xamante ne nii yaquluuna ñooy wax rabbana bokk na ci seen ñaan yi ñuy ñaan ndax mooy ñaan lii suñu boroom li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax muxul ibaada am yuquk li nga xam ne mooy jaamu yàlla wal ad moom la mooy al ibaada mooy dëgg-dëgg mooy addu'a di ñaan borom bi tabaaraka wa taala mooy dëgg-dëgg jaamu yàlla ndax jaam bi day wane ne moom daa aajowoo boroom am na boroom boo xam ne moom la aajowool tam moom rekk la soxlaal kon nag soxlaalul keneen walladiina kon bokk na ci ñoom seen jikko yi ba léegi yaquluuna dañuy wax ca seen ñaan ya rabbana e yow suñu boroom hab yal nag ñu may min azwaajina naa ci suñu soxna yi bu dee soxna yi ñaan min azwaajina ci suñu jëkkër yi wa dhurriyaatina ak ñi nga xamante ni ñooy suñu seti ak suñu njaboot yi qurrata ayunin yal nag ñu ci may loo xam ne sera day seral suñu bët de waj'alna ta nga def ñu lil muttaqiina imaama way ngëm yàlla yi yal na nga def ñu nekk seeni imaam waaye waj'alna yal na nga ñu def lil muttaqiina imaama nga defal ñu képp ku ñuy jiite na nekk ñoo xamante ne way ngëm yàlla lañuy doon suñu borom ne lii mooy seeni jikko jikko nag kon jikko yam filim ci jataay bii weesu ak bii lii lépp ñi mooy ñi ràngoo lii ñooñu ñooy ibadur rahman ku ko ràngoowul nag wax dëgg yàlla mooy nekk goo ko ñaanal sa boroom tabaraka wa taala mu daal di la ciy boole suñu boroom nag bi mu waxee seeni jikko nag mu wax lan la leen di terale ëllëg mu ne ulaayika gaa yoo yële joxoñ leen joxoñ bu sori ndax ra ra mooy ra yu kawe yi ñu ràngoo mu ne ulaayika gaa yoo yële yujzawna des nañ leen fayde al jana ju kawe ga bima sabaru ca la nga xamante ne nii nag ke sababu la nga xam ne moom lañ doon muñ di nekk ci li ma leen digal waaye di muñ di sori li nga xam ne moom laa leen tere wayu la xaw na te dees nañ fa daje foo fële des na leen fay nuyoo fii fële foo fële ca biir aljana joo dinañ fa daje tax ay ay ay ay nuyoo wa salaaman ak jàmm kese nañ fay am ta moom lañ leen di nuyoo ci malaaka yi waaye tamit seen boroom dineen nuyoo ci salaamun qawlan min rabbir rahim comme ni mu ko waxoon salaamun jàmm qawlan kaddu goo xamante ne nii min rabbir rahim day tukkee ci seen borom bi nga xamante ne moo fees la ak yërmande mu ne xaalidiina fiihaa fa la ñuy béel fa la ñuy sax ca biir aljana yoo yële xasuna daga rafet xasuna daga baax mustaqarran la nga xam ne mooy saxuwaay ga wa muqaama foofu daal mooy fi nga xam ne moo baax te moo gën te ës kay foofulee mustaqarran ab dalwaay wa muqaama ak foo xam ne nit fa falay sax fa falay nekk fa falay sax wa muqaaman ak fa muy dëkk daal di fay résider qul waxal nag yow yéefér yi waw ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waxal ak ñoom ne leen maa ya'ba'u bikum rabbukum ne maa ya'ba'u maa ya'ba'u bikum rabbi maa ya'ba'u bi rabbi moo sama borom ana lan lay def yéen yéen borom bi lan lay lay def ak bu leen mbugaloon ah lan lay def ak yéen bu leen mbugaloon ana ban affaire la mooy faalewu leen sax mooy yéen daal seen mbugal leen ak moom aka yomb ci moom ndax yéen daanaka pesé wu ngeen dara fa moom de mooy yéen jaan yépp mooy loolu mooy gis nga yow yéeféer bi na la leer ne mooy borom bi lan la mooy sa jaamu mooy du'aukum mooy imaanukum mooy ngëm way ngëm yàlla yi maa ya'ba'u bikum rabbi borom bi daxaare doyewul dara di leen buggal lan lay def di leen bugal ah lan lay def si buggal leen lawlaa du'aukum budul woon seen ñaan yi ngeen koy ñaan waaye lawlaa du'aukum budul woon seen ngëm yàlla gi ngeen gëm boroom bi tabaaraka wa ta'aala budul woon lool de xam ngeen ne bu boobaa moom moom bugal ñëwal na leen bu yàgg faqat ndax yéen kat lépp ci yéen nit ñi faqat dëgg-dëgg kadabtum daal di ngeen weddi fa sawfa yakunu nizama mbugal moomu nag nga xamante ne nii moom la leen di tëkkoo di leen ko wax dina nekk loo xamante ne luy sax la ci yéen ñi nga xamante ni tuubuñu ba génn seen ba génn àddina bii ak kéefér kon foofu la saar bi yam walillahi alhamdu wal minna kon fii tamit la suñu wa xaaj bi yam kon ñu waxati lañ waxoon alhamdulillahi alladhi hadana li hada